abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahu allahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal ishriin waan abi muusa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yumli lizzaalimi fa idaa axadahu lam yuflithu summa qara wa kadaalika axadu rabbika idaa axada alquraa wa hiya zaalimah inna axdahu alimun shadid muttafaqun alayhi kon alimamu alxafiz annawawiyu rahimahullah ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci bunt bi ci tool bi wala ci garab gi ci tool bi di aaya gi nga xam ne moom lañu aaya tooñ ak digle gi ñu digle képp ku jot a tooñ nit xaq ya ronkat ci moom ya nga ci moom nga delloo ko ci suñu bi ñu génn gisoon nañ xadiisu deux cent six ak juróom benn mu doon xadiisu sayyidatuna Aisha ummul mu'minin bint siddiq radiyallahu anhuma bi yonent bi alayhi salatu shibrin min ard shuwiqahu min sab'i aradin ku tooñ lu mu ndaw ndaw ci wàllu suuf hmm, des nañ la ko defal caq nag jël fa nga tooñee sa suuf ba juróom ñaari suuf booleel la ko eh, am na lu ñu fàtte woon a préciser <laughs> ci xadiis bi doon wax ci wàllu dajjal maanaam ban xadiis doon wax ci dajjal maanaam xadiis Seydina Abdallah ibn Umar ci cent cinq bi Euh, li taxoon yonent li ñu préciser wul mooy li tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne di wax ci mbiru dajjaal naan wa in yaxruj fiikum fama xafiya alaykum min sha'nihi fa laysa yaxfa alaykum inna rabbakum laysa bi a'war wa innahu a'waru ayni al-yumna ka anna aynahu 'inabatun taafiya naan euh, bu wa innahu in yaxruj fiikum bu génnee ci yéen ci xeetab lay wax ku mu mën a génn fekk la fi ci sama xeet bu amee dara luy nëbbatu ci yéen ci ay mbiram di làqu ci ay mbiram ci yéen bu mu làqu ci yéen que seen yéen moom seen boroom du koo xam ne benn bët la yor waaw te dajjaal nag moom moom awaru aynil yumna waaw bëtam ndejoor bi comme que léppam dara baaxut lépp lu jëm ci lu luy luy am kii euh, barke xam nga al al al al yaminu al loolu lépp dañuy symboliser barke lu jëm ci barke ak lu baax ak yooyu yiw moo tax waa aljana sax ashabul yamin lañu kanta dajal moom comme que euh, dram baaxut moom borom bi daa def bëtam ba dut gis mooy bëtam ndejoor ba léegi nag euh, li tax yorentuwaay saa saam doon wax lii lañ fàtte woon préciser mooy ne parce que dajjaal day ñëw ne gaa yi man maa yàlla ba pare am na yu rëy am ajjanaam am safaraam waaw te il suffit moom borom bi euh, da koy jaye euh, loo xamante ni moom danaan fii nekkal rek affaire bi nekk day romb dëkk boo xam ne dañ koy bañ a gëm bañ a topp waaw ci ay am namm nammam kese dëkk ba wow koŋ ak lu mu vertoon vertoon waaw ngir mu nekk nakaalan ngir ñeneen ñi loo xam ne day dissuasif ngir ñeneen ñi muy naan ay wu topp leen ma ñuy bañ waaw mu romb dëkk boo xam ne dañuy sonn ñu topp ko lépp naat lépp vert seen jur yi gën a mën a jur seen affaires yi seen ferme yi gin a baax nag yaag xar yaag bëy yaag ganaar yaag lépp waaw di duuf seen affaires yi di dox taw bi di wax yow lépp verdoyant mooy fitnaam googu muy wax nit ñi naan may yàlla looloo tax yore tubaab saa saam nag xamal leen ne leen bu amee dara luy nëbbu ci yéen bu mu nëbbu ci yéen seen borom moom tabaaraka wa taala nekkul koo xamante ne benn bët la comme da da dajjal moom benn bët la yor kon bu ñëwee naan maa yàlla da ngeen di xam ne kooku day expliquer waxul lu am voilà kon <laughs> loolu lañ fàtte woon <laughs> préciser walillahil alhamdu wal minna al imaam an-Nawawi rahimahullah kon mu ñëw ci deux cent sept ñaar téeméer ak juróom-ñaar mu ne waan abi Muusa mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci bàyyi Muusa ni hmm, Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu abu Muusa hmm, bokkoon ci Ash'ariyuuna yi ca waa Yaman ah ndax seen maam ji tuddoon eh, al ash'ar muy eh, jamaahir ibn ash'ar eh, ca maamam ya abdallah ibn qays ibn sulaym bana muy deme ba ibn najiya ibn jamaahir ibn al ash'ar moo tax ñu naan leen woowe waa al ash'ariyun moom seydna abdallah ibn qays albasariyu alkuufiyu rahimahullahu taala wa radiya anhu mu nit ñi nag dañoo wute ci kañ la génn àddina wute yu bari am na ñu ne la quarante deux am ñu ne noono quarante quatre am ñu ne quarante neuf am ñu ne cinquante am ñu ne cinquante un am trois boo jëyee ba quarante neuf moom boo jëyee quarante deux quarante quatre quarante neuf ba ni ngay àgg cinquante trois bi at mu ci nekk rek am na ku ne boobu la génn àddina waaw quarante neuf cinquante cinquante un cinquante deux cinquante trois loolu lépp ay wax la wallahu a'lamu bis-sawab wa ilayhi a'lamu bi bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala yumli li zalim day yéexe waaw day yéexe li zalimi tooñkat bi da koy yéexe ah waaye fa ila axadahu bés bu nuy koo ciix ba jàpp ko lam yuflithu du ko du ko rëcc te du ko bàyyi mu mu mu mu mu mu mu mu mu muy tranquille après waaw bés bu ko boroom bi jàppee da koy yéexe rek bokk ci njay jay yi borom bi jay caaxaankat yi ak tooñkat yi ñu jàpp na ñoom loolu lay wone ne sax li ñuy def doom yi doomu aadama yi ak yu ñaaw yi ñu nekke mooy wone ne kon looloo jub parce que boobu ba léegi seen affaire a ngi dox waaw waaw mu ne waaye bés bu ko jàppee lam yuflituhu <laughs> du ko rëccal de mukkul mbugal moom koy teg du ko teggi waaw du ko du ko teggi summa qara mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu salaam jàng wa kadhalika akhdhu rabbik aaya bi suñu boroom di wax ne wa kadhalika na ko noonee akhdhu rabbika mooy sa njàppum boroom idha akhadha al bu jàppee way gox ya nga xam ne ñooy moy yàlla cay bu leen nee ci yax ha wa fekk waa gox boo bële alqura mooy dëkk yi waaye bu ñu naan dëkk yi ña fa dëkkee tax ñuy wax waxye fekk ay dëkk yoo yëlee wala dëkk boo bële zalima ña ko dëkk ay tooñkat lañ ay bokkaalekatu yàlla ay weddikatu yàlla mu ne cëy bu leen jàppee inna axadahu dëgg-dëgg am jàppamu mbugalam mu tar am mbugalam alimun gu metti la shadidun gu tara tar la ca suuratu hud aya 102 mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al buxaari muslim ibnu al Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoo ko solo est-ce que ñoom kese ñoo ko solo nan la noono al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhima alayhim daal dina koy solo al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabu tafsir suratu Hud baabu qawlihi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima ci téereb tafsir bi ci sahih bi ah, suratu Hud ci suratu sayyidina Hud ala nabiyyina wa alayhi afdalu as-salati wa azka as-salam hmm, wax ja boroom bi di wax wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura man haddathana sadaqatu ibn al-fadl al imaamu al Buxaari mu ne axbarana daal di nañuy eh, xaddasanaa man axbaranaa xaddasanaa nettali nañu sadaqatu bnu al-Fadl di sadaqatu bnu al-Fadl Abul Fadl al-Marwazi rahmatullahi alayhi ah, qaala moom moo ne axbaranaa wala Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimi as-Sa'di mawlaahu Abu Mu'aawiya rahmatullahi alayhi al-Kuufi wa qaala mu ne xaddasanaa Burayd ibn Abi Burda mais ki ñu nettali mooy Burayd ibn Abdillah mooy Burayd ibn Abi Burda mooy Burayd ibn Abi Burda mooy maam jël la ko askanale Burayd ibn Abi Burda waaye Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al an Abi Burda moom moo ko jële la wax ne ci Abu Burda hmm, an Abi Musa moom mu jël ko ci Abu Musa bi loolu la wax moo tax al-Imam al-Hafiz mun ne wax bi mu ne nag Burayd ibn Abi Burda an abihi mu ne na ko noon de waqan li Abi Dhar noonu la euh, rote ci Abu Dhar ñii ñoo ñi ñi euh, toxal Sahih Imaamul Bukhari wala Abu Dhar bul jàpp mooy saxaaba bi déedéet <laughs> ñi mooy ñi nga xam ne ñoo toxal <laughs> Sahih Imaamul Bukhari euh, Cheikh Abu Dhar mi rahimahullah moom nii la rote ci moom mu ne waqan li ghayri waaye nag rot na ci keneen ñeneen ñu dul keneen ñu dul moom an abi burda mu ne hadis bi an abi burda badal an abihi waaw mu ne an abi burda mu ne wa huwa aswab te mooy li gën a jub li anna burayd huwa ibn abdillah ibn abi burda waaw mu ne ndax burayd comme ni ñu ko waxee léegi ne du burayd ibn abi burda de burayd ibn abdillah sauf que maam léeg-léeg comme ñu ne muhammad sayyidina muhammad ibn abdul muttalib daal di sote baay ji loolu am na waaye al imaam al haafiz mu ne li anna Burayd huwa ibnu Abdillah ibn Abi Burda fa Abu Burda jadduhu la abuhu mooy Abu Burda eh, eh, mooy maamam waaye du baayam waaye laakin mu wax li ñu wax léegi yajuuzu itlaaq al abi majaazan waaye léeg-léeg ñu jooyal baatu baay eh, ci maam loo xam ne majaaz la sens figuré la comme liñ la wax sànq yonent saa ci boppam keroog Hunayn loola ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadhib man maay doomi Abdul Muttalib ah, te Abdul Muttalib ah, mooy moom lan la maamam la waaw mais doomam la waaw doom la maam dañ koy day nekk baay doom ji di nekk sët bi di nekk doom kon nag mu ngi noonu le kon noonu la al imaamul Buxaari ana bi kon. Ah, mu ne haddathana Abu Muawiya Burayd ibn Abi Burda an Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yumli riwaaya Imaam al-Bukhari yokk na ci la la yumli liz-zaalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu thumma qaala thumma qara'a wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa a zaalima inna axdahu aliimun shadiid noonu la ko indee kanta al-imaam Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj nga xamante ne nii mooy xadis ci kitaabu albirri wassila wal aadaab bi gis nañ ko fi lu bari ci buntu fii nii ah mu alhamdulillah imaam Muslim qaala mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr moom yàgg nañ ko gis Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadaniyu Abu Abdurrahman al-Kufiyu rahmatullahi alayhi qaala haddathana Abu Muawiya nettali ba mooy gis nga hadis bi fii ko bi mooy Abu Muawiya ci moom la jaar moom lañ gis sànq ci imaamul Bukhari Muhammad ibn Khazim at-Tamimiyu as-Sa'diyu mawlaahum al-Kufiyu rahimahullah qaala haddathana Burayd ibn Abi Burda hmm, an abiihi an abi Muusa mu jëloo ko ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda Abu Burda mooy ci maam jëloo ko jële moom la naan an abihi voilà walla leeral noonu ne bul jàpp ne Burayd ibn Abi Burda ke ne Burayd Abu Burda moo ko jur directement non non am na seen diggante doomu Abu Burda ji Abdallah moo jur Burayd waaw ñu ne an abihi mooy ci maamam jëm la ko jële an abihi mooy abihi mooy kan abu burda ibn abi musa an abi musa radiyallahu anhuma anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yumli riwaaya bi muutaamoo lii nii la imaamul hafiz an-nawawi indi ci riyadu salihin radiyallahu anhum muy inna allaha azza wa jalla ah, yumli lil zalimi fa ida axadahu lam yuflit ah tumma qara wa kadalika axdu rabbika ida axada alqura wa hiya zaalima inna axdahu alimun shadiid kon loolu la deme eh, noonu la ñëwee ci ñaari li nga xamante ne mooy eh, téere yooyu la di bu imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima léegi hadis bii nii ban lëkkaal la am ak suñu bunt bi ñu nekk mooy tere gi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala tere tooñ baabu taxriimi zulm xaraamal gi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala xaraamal tooñ xaraamal tooñ ah waaye di de di wax ñu euh, delloo tooñaange yi fii surtout xaraamal tooñ ndax kat borom bi ndekete moom yum lii wala yumhil waaw ah wala yuhmil wala yuhmil yum lii wa yumhil wala yuhmil <laughs> waaw mooy boroom bi dina yéexe ab tooñkat de bàyyi ko muy tooñ mooy lan mu nekk ci li mu nekk ci lu bon ba mu jàpp ne euh, euh, moom daal kon daal li mu nekkee daal moo baax ndax daal bu baaxul woon amaana borom bi teg koy daan le fait tegu ko benn daan nag eh lii ça veut dire man maa nekk ci dëgg xam nga bari na nit ñu nit yoo xam ne loolu la ñuy wax mais loolu xalaatu lam daala voilà mooy loolu doo gis borom xam-xam. buy raisonner noonu buy xalaate noonu naan mbir sàngam li tax mu mu dëgg la mooy lu du dëgg du yàgg loolu waxu caaxaan la waaw loolu moom raisonnement caaxaan la lu tax muy raisonnement caaxaan <laughs> parce que kenn nattab lawul ne Iblis moom moo fi jiit suñu maam Adama alayhi salaatu wassalaam Iblis même boo ma nee jamono jooju kat Iblis baaxoon na ma ne la waaw léegi nañ jàpp baaxoon na mais bi ñu ko diglee digal ñëpp malaaka yi ñu sujjóotal maam Adama alayhi salaam ah malaaka yi alayhi saatu salaam sujjóot nañ ko digaloon Iblis bañ depuis boobu Iblis mooy ki yàlla euh, dàq mu ne ko faxruj minha génnal ma ci àjjana gi nga nekk koo xam ne ku ku ñu ŋàññ nga ku toox nga ah ba mu assuré ko ne dina ko dekkil. ilaa yawmi yub'asun bés ba nga xamante ne ni hmm, ca lay dekkile jaam yi hmm? léegi nag iblis gétti <laughs> boobu iblis a ngi fi di caaxaan di yàq <laughs> iblis ba mu commencé yàq mam aadama alayhi salaam génnagul àjjana léegi kooku yàgg na wala yàggul te nii ba ni may waxe yow nii iblis a ngi nokki <laughs> mu ngi dund yépp ñuy wax ñi dinañu faatu bàyyi fi Iblis waaw waaw léegi kooku yàgg na yàggul est daa tax fenn ñu ne comme que yàgg na mooy Iblis kon kon kii la nu mu tudd euh, dëgg la mukk moo tax loolu ma ne la raisonnement caaxaan la ay lu lu lu lu dul dëgg du yàgg eh waaye ñun suñu suñu régime yi ñu fi am. bañ fi bàyyee charia ba léegi ñun réewu jullit yi régime yi ñuy kolkalaat di ko ut yëpp mais yooyu yëpp révolution française leen gën a yàgg ma ne la république moo leen gën a yàgg la république française moo leen gën a yàgg am na nag ay phase première république deuxième république troisième république quatrième république cinquième république waaw ci lañ ne nii bi fi Charles de Gaulle tegoon mais république boobu moo gën a yàgg seen régime yi ngeen di wax yëpp ah <laughs> est-ce que fii mu ne moom mën nañoo ne léegi loolu day wane ne kon moo baax ah non <laughs> la démocratie américaine mais moo gën a yàgg seen suñu falaa falaa yi ñu yor fii ah bañ fi bàyyee charia ba léegi falaa falaa yi ñii déema déema niru niru la ñoom mais ñoom ñoom ñoom ñoom yi ñu mais yooyoo gën yàgg est-ce fii mu ne day wane ne loolu dëgg la beneen bu ñuy wax sëriñ bu ñu fiy tudd Sénégal sëriñ bu ñuy tudd senegal ñii waleen gën yàgg <laughs> waaw marin ñii waleen gën yàgg fuuf boo ci génnee kenn walla ñaar doo ci ñetteel ñoo xamante ne révolution française dunu leen a yàgg kon eh, eh, eh, te fii mu ne moom yàlla tere ñu <laughs> kon le fait que yàgg na <laughs> le fait que yàgg na kon loolu mooy wane ne kon nag affaire bi baax na quoi ah non non kon loolu euh, euh, loolu lu jara bàyyi xel la waaw lu jara bàyyi xel la waaw <laughs> révolution française gaa yi yëpp moo leen gën a yàgg waaw amul kenn ku ñu fay wax Sénégal sax ci ñu siiw ñu lay wax ah sinon Sénégal yàgg l'islam moom fa dëgg yàgg na sauf que comme que léegi eh, ñun dañoo mujj ñëw suñu gannaaw ak ñi ñu fi fekk ah yemale ko ci ñaar ak ñetti nit jàpp ne daanaka mbir yi ci ñoom la tàmbali alors ko du loolu ñoom ci seen bopp ñu leen tudde ay kàngam ay borom xam-xam yu rëy la doon ay nit yàlla yu pare yoo xam ne fa lañ ñëwoon te ñooñu fa lañ leen yare fa lañ leen jàngale fa lañ ci l'islam ba mu duggee Sénégal yàgg na kon nag mooy euh, lii nii nga xamante ne mooy lu du euh, kii du yàgg lu du dëgg du yàgg loolu waxu euh, ko yeewuwul la. voilà bëgg cee tege ne kon ñoom diw ah li ñuy woote kat bu dul woon dëgg ba léegi naax na saay déedéet mbir mi du loolu suñu boroom nag li ñu yëgal ne wa kadhalika gis nga kon dina yéexe ay nit waaw dina yéexe ay nit ñoo xamante ne ni euh, da leen di jay moom loolu mooy jayu jayu boroom bi waaw sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun waaw suñu borom ne dinaa leen ndànku dinaa leen defare tuuti waaw walladina kaddabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin te suratul araf mu ne walladina kaddabu gis nga gaa yi weddi bi ayatina ci suñu laaya yi sanastadrijuhum xel séef naa leen a ndànku min haythu la ya'lamun ba foo xamante ne nii duñu ko xam dama leen di bàyyi rek ba foo xamante ne nii duñu ko xam waaw wa umli lahum ma leen di ndànku dama leen di jay jay ji mooy la mooy li ñuy gën mooy yàlla seen affaire di gën a baax daanaka ba ñu jàpp ne sax li ñu nekk seen mooy yàlla geeg ak ñàkk gëm ne sax yàlla am na loolu ci bopp boppam moo tax ñoom ñu wuteeg ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ci wàllu am amu koom-koomu àddina moo tax ñu féete leen kaw te loolu lay ware ne kon ñu ñuy ci li ñu gëm ñi gëm yàlla nag gëmuñ li ñu gëm du tus du dara sinon mos bu doon dara la xanaa dina leen jàppale ci suñu kaw suñu borom ne maa leen di jay min haythu la ya'lamun ba foo xam ne duñu ko xam borom bi waxu leen kañ laay laay arrêté seen loolu seen na seen seen naxas yooyu ngeen wa umli lahum ma leen di ma leen di xaare di leen ndànk waaye bés bu ma leen jàppee inna kaydi matin sama njàpp <laughs> oh matin ak a tar waaw kon nag affaire bi loolu la waaw affaire bi noonu la kon loolu ak jay la ak jay la ak jay kese la moo tax euh, euh, suñu boroom doon wax ne <laughs> gis nga gaa yi ni mu leen di jaye ci suuratul An'am mu ne gaa yi ba ma leen eh, yónnee ay yonent teg leen ay nattu yu leen di dal ci seen alal yi ak seen yaram yi ngir ñu dellu ci ci man torox lu dellu ci man ha aka neexoon fa lawlaa idaa iz jaa'ahum ba'sunaa tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytaanu maa kaanu ya'maluun waaw ba ma leen yónnee sama laay yooyu falawlaa iz jaa'ahum ba'sunaa ak a neexoon ba leen sama leen so yooyu ma leen tegoon muy laal ci seen yaram yi ak seen économie yi seen mbokk yi seen dëkk yi crise successive yi ñuy dugg yooyu yëpp borom bi ne dama koo den koo teg ngir ñuy dellu ci man waaye borom bee la gën a xam ne am na ci ñoom ñoo xam ne mooy sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunziru laa yu'minuun waaw borom bee ñu gën a xam que am na ci ñooñu ñoo xamante ne nii ñoo yem ci ñoom nga xupp leen wala ngeen ñàkk leen xupp duñu gëm tus waaw. mu ne ak a neexoon waaye ba leen sama yooyu dalee tadarra'u ñu torox lu dellu ci seen borom walakin waaye li am ba des mooy qasat qulubuhum seen xol ya daf jaare gën a wow waaw ba pare wa zayyana lahum ash-shaytaanu maa kaanu ya'maluun shaytaan mu yées mi Iblis mi ñu la doon wax sànq waaw taaralal leen waaw di leen jay di leen taaralal di leen wan ne nekk ci dëgg y a plus belle ah li ngeen xam ne mooy dundin wi ngeen yor idée yi ngeen xam ne ci ngeen samp seen dund di ci woo àddina bi waaw mu leen di lépp lu ñaaw lu ñu def nag ay naan sàngaraak sëy ci mbedd yeeg. góor ak jigéen jigéen ak jigéen ak yooyu yépp waaw ak tooñaate gi nga xam ne moom lañu nekk ci monde bi ba nga xamante ne ni qatlu mri'in fii ghabatin ah ah jarimatun la tughfar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar waaw façon idée yu ñaaw yooyu nga xam ne bañ jàpp ne ñoom daal képp koo xam ne seen citoyen la mooy citoyen des des des dirigeants du monde waaw waaw ñoom moom bu dee ñoom lañ rey kenn ci ñoom cib àll foo xam ne dañ faa demoon di randonnée waaw moo xam ca àllub Indonésie ba la wala àllub àllub Congo ba wala àllub Sénégal ba <laughs> ca ñoom it ñokka la ko baaw ak wala ca Mali wala feneen ak feneen ca Brésil boo ci faatee kenn moom nga gis ñëpp non jarimatun lool crime la boo xam ne laa tuux tafar kenn du ko jéggale waaw bu boobaa di nga dégg président yépp seen président yépp ay àndandoo de de concert ñoom ñépp ay condamné on condamne l'acte violent <laughs> waaw barbare et nangam ak nangam waaw qui est survenu cette nuit wala cet après-midi hein dans les euh, fins fonds du bassin du Congo wala du Sénégal wala nangam ak nangam waaw lu tax parce que occidental lañ faat waaye imaginez lu Israël di def day toog bombardé xoolal démb rek ay bombardement lañ def biir jinin jinin côté yooyu waaw di def ay di dugg ak seen char yi ci kër ñoo xam ne mais ci jàmm lañ ne. ñu ñëw ne daa am parce que daa am ñu soupçonné de terrorisme dañ leen a war a jàpp waaw indaale char yi di duur ay bomb waaw di bombarder ay ay ay abria ñoo xam defuñ dara Gaza wax foofu yépp di faat ñoo xamante ni saa bu ñu tabaxee presque cinq ans yi moins cinq ans yu ne ñu rajo xewaat dëkk bi waaw dégg nga kenn ku condamné mukk on appelle à l'apaisement à la retenue des deux loolu ngay dégg mais bu gaa yi représaillé palestinien bi daal di dem foofu rey Israël benn nit kese nga dégg gaa yi ñépp ONU ah secrétaire général de l'ONU président des États-Unis président de la France président de euh, euh, premier ministre de l'Allemagne de l'Italie ñépp de concert ñoom ñépp ay condamné du Japon ñépp waaw ah. mais xoolal mënu dëng loolu rek iblis ne lii ngeen di def nag c'est ça lii mooy li nga xamante ni mooy la jub mooy li jub mooy li l'humanisme loolu mooy l'humanisme yaakaar nga ne bakkan yooyu ñoo yem xam nga ne yemuñu yemuñu kon buñ la gëmloo ngee yow pays pauvre bi que ne yaa ngi yem tous les hommes ne xaw ma égaux devant la loi la waaye feeyi wane wu ko mukk jamais waaw xam nga ne moos citoyen yi ñu doon ñoom ak citoyen de seconde zone yi bokkuñu waaw mooy yu ñaaw yooyu nga xam ne yow mën ngaa faat bakkan bu bokkul ci yéen daal lu mu leen neexe alors que ñoom amuñ droit fayu bu ñu fayoo séril terrorisme yow mii def nag yow mi euh, njëkk mbir mi mbubbale ko lu la neex mais loolu la ñuy wax euh, George Bush al-Kazzab <laughs> lan la fi waxoon Irak gars yi dañoo rey arme de destruction massive moo tax mu déclenché guerre Irak ba ca 2003 ba ni ñuy waxee yow deux mille vingt trois gars yi ci boppam ñoom américains yi boppam ñoo ne loolu amu fa te ñoo ko doon wax loolu lañ doon kii di wane ay image Colin Powell kàcc kàcc kat bu mag bi alkuna jamono yële fan yële at mee ñu génn waaw gars yi naan grand diplomate alkuna waaw waaw wallahi alkuna deena yu ñoom ci seen bopp ñoo mujj wax lool yow di wane ay image ak yooyu saa bu ñu bëggee guerre mais c'est simple de wane ay image ak yooyu yoo xam ne moom lañu wala lu ñuy tuumaalaate mais ñoom sax seen làkk yi wax nañ ko si tu veux tuer ton chien kay tu n'as qu'à l'accuser de rage waaw boo bëggee rey sa xaj da naan daa am euh, jàngoro buy wàllaate moo tax ma jël bal bii ne ko pan bu ko defee ñépp ku ko gis ne ah waaw kon nag am na droit def lii parce que lii ak lii loolu loolu lépp ay accusation trompeuse la ak yoo xamante ni du dëgg alhamdulillah waaw seytaane wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum mais maa kaanu ya'maluun seytaane leen moo leen rafetalal yooyu waaw li tax ñu jàpp ne fii mu ne moom ni àddina bi doon demee nga xam ne ngor kese ngor ndax ñooñu seen fikra yàqu am na lu ci def da ko doon bañ ci wàllu sëyëg yépp ak wàllu société yooyu yépp ñu ñëw bu jàpp ne loolu ci boppam moo renga waaw yëfi bàyyi ma tigi lañ jël yi nga xam ne bàyyi ma yi sax am na yu bari ci ñoom yoo xam ne jombal nañ ko seen bopp ñoom ñu def ko li nga xam ne mooy la règle waaw di ko doxale seen diplomatie ak seen aide yi nga xam ne du ñu aide kenn fekk d'accord woo ci idée yooyu kan moo leen rafetalal yu ñaaw yooyu wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun suñu borom ne nag falamma nasu ma dhukkiru bi nga xam ne ci lañu bàyyi fële teg fële maa li nga xamante ni ñu zukkiru bi moom lañ leen fàttali moom lañ leen fàttali ci yi ma leen teg crise successive yi ma leen teg yi leen di dal seen crise économique yéeg mbir yi di rës saa su ne ngir ñu dellu ci man xam ne seen système bi baaxul nañ dellu tamit ki nga xam ni moo bind lii la bind leen bi ñu ko fi tegee mais du fàtte de teg mais bàyyi ko sciemment tay ko c'est ringard ce n'est rien waaw ah, c'est de l'obscurantisme bi nga xam ne loolu lañ def ak la nga xam ne moom laa leen doon fàttali ci sama téere yi fi jaaroon alquran ak tawraat ak gi ngir ñuy dellu ci seen borom rawatina nag crise yi ma leen teg ngir ñu dellu <laughs> ba ne ba ne seen yoon new ci fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay ma ubbi leen buntu lépp rek yoo xamante ni lay doxal seen économie waaw kulli shay am nga amul maxsuus la wa kullu euh, dala euh, kii euh, bid'atin dalaala waxoon nañ la lool la imaamu Nawawi doon wax ak borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom imaamul Haafiz ibn Hajar ñoom al imaam al ibn Rajab al Haafiz ibn Rajab rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen que ne loolu amul maxsuus la ça ne veut pas dire que kullu bid'atin dalaala mooy bid'a boo mën a gis rek jànkute la du lool te loolu leeraloon nañ ko foofu waxoon nañ la tamit li koy wane ci alquran yoo xamante ne ay amul maxsuus ndax boo ne kullu la yonente ne ay saa saa wax nga bëgg na sa maxsuus ñu ne la waaw waxoon nañ la fi <laughs> tudammiru kullu shay'in kullu shay'in bi amri rabbiha kene garaw yoo yële mu sànni woon euh, nit ñu yées ñoo ñële day ñëw di dammaate di rajaxe di tas lépp lépp est la lépp la asamaan si daa waddoon suuf si daa waddoon mais mooy dëkk yeneen dëkk yi sax dalee na laalul woon kon nag bu na nee kulla nga xam ne du lépp mais même dëkk ba ci boppam kër yi ñu dëkk woon waddul fa asbahu la yura illa masakina waaw ñu mujj doo fa gis lu dul li nga xamante ne ni mooy seen eh, eh, dëkk woon dëkk ni kon kay mooy loolu kay eh, damm damm dammaru ko <laughs> waaw kon fii it moom la suñu borom ne fatax naa leen abwaaba kulli shay ma ubbi leen buntu lépp rek xam nga ne loolu est-ce que dana ubbil buntu àjjana mukk da leen ubbil buntu yërmande la leen lépp loo xam ne day doxal seen économie seen stabilité sociale ak yooyu loolu lépp borom ubbi lu tax ñu jàpp ne ñu ngi ci semblant de de de de de benn de àjjana gu ñu ne benn havre de paix bu ñu ne waaw waaye suñu borom ne loolu laa leen di defal ñu naan cela montre que notre notre système est debout notre système est solide les arcanes de notre système économique politique social hein nos arcanes là sont solides di wax yooyu du dañoo dëgër hmm. suñu borom ne loolu maa leen di jay hatta ida farihu ba ni nga xam ne la ñuy hmm. bi bima utu ca lañ leen jox ci ay xéewalu àddina comme que ñoom niti àddina lañ surface bi kese lañ mën a gis àddina kese waaw ba ñu bëgge loolu bëgge wuñ ko ngir sant yàlla de non bëgge mooy yàlla waaw bëgge mooy yàlla di jubile ci lépp loo xamante ne mooy yàlla la ak lu yàlla tere ci la seen économie di doxe ñu jàpp ne voilà lii mooy wane waaw suñu boroom ne ba mu demee noonu nag naa axadnaahum baghtatan fa idaa hum mublisun ci laa leen ne ci jàpp leen baghtatan ci ak mbetteel fa idaa hum mublisun ñoom ñépp ñu kuttus nekk ñoo xamante ne ñu ma duma keroog la ñu mu mbugal la waaw kon nag mu ngi noonu kon lii mooy jayu borom bi moo tax mu ne inna allaha yonente may saa saam ne gis ngeen jàll fa de yum lii lit bor day ne day négandiku de tooñkat bi da koy bàyyi di ko yéexe waaw waaw muy def rek mel ni day gën gudd fan mel ni day gën gudd fan waaw mu mu waru nag jàpp ne loolooy wane ne kon li mu ne baax na comme ni ñu ko waxee léegi waaye <laughs> bés bu ma ko jàppee waaye bés bu ko yàlla jàppee hein <laughs> dina xamante ne nii <laughs> eh, lam yuflit waa ji du rëcc de waaw xanaa gisoo kii Firawna ñu ngi ko doon tudd keroog tànnasukat bu mag bi mu réer mi lu mel ni yoo ko dalal tana loolu mooy ibratan liman yantadara la mooy ak fàttaleku la ak yeewu la ak njàngat la ngir képp koo xam ne di nga yeewu Firawna noonu la def mooy lu lu moo euh, tax euh, keroog bi Seydina Muusaa bi ñuy wax ci safaan ji waxoon euh, junjoon nañ ko rammu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mag bi bi mu ne yonent bu nekk dafa borom bi daf koo defal ak ñaan boo xamante ne nii bu ko ñaanee mu dal waxoon naa la bul jàpp ne benn ñaan kesal mooy ñaan yi gën a màgg bu mu ko defal waaw nga xam ne moom bu ko ñaanee ca saasal ko borom bi def eh, am na yeneen yu mu ko may mais bii mooy bi ci gën a màgg Seydina Muusa keroog bosam da koo dóor Firawna waaw moom la borom bi naan wa qaala Muusa rabbana innaka aatayta firawna firawna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fi lxayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim waaw ñu ne ko qaala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun waaw keroog Seydina Muusa bur won la ne jay gi yëpp rom bii def ñi nga xam ne seen régime yi dañ ciy nekk di noggatu nit ñi mel ni keroog lañ gën a dëgër ñu jàpp ne loolooy wane ne ñoo fi ba li gën am santé waaw ñu naan sawaay waay il a régné plus que les autres il a fait plus de mandats qu'aucun des présidents de la xawma nàngam république wala ci ñuy wax république wala nàngam ak i nàngam waaw wala façon lui quatorze soixante deux ans de règne waaw soixante-deux ans yoo xamante ni ci la nekkum buur waaw muy caaxaan rek ci réew mi mbir yi di gën a dox Firawna noonu la meloon moo tax Seydina Muusa bi mu gisee ne Firawna mii daal yii yëpp jariñu ko dara mu ne wa qaala Muusa mu ne suñu borom ne Seydina Muusa alayhi salaam ne rabbana ee sama borom ee suñu borom innaka yow daal aatayta Firawna yow daal bàddeel nga jox Firawna daal wamala aw ak gàngooram gii waa Égypte gii ñi jiite diinatan ak taar taar wa am waala nag alal fil xayaati dunya ci àddina gu jege gii te doyati waaw rabbana ee suñu boroom ñoom daal gis nga alal yooyu jariñu leen serviruñ ci ngir sant la de waaye lan lañ ko servir li yu dillu an sabili ñoom daal dañ koo jël ngir di sànk non seulement ñu sànk seen bopp ci sa yoon bi waaye sànk nit ñi ci saw yoon waaw ndax lii leen di wan ne comme que ñoom ñoo ñoo ñoo weddi yàlla mais seen affaire gën dox ñuy jaar ci loolu comme niñ sànq di wan nit ñi ne lii mooy wane ne ñun ñoo nekk ci dëgg waaw waaye tamit di def toutes les pressions qu'il faut ci wàllu dumaag économique ak yépp ci képp koo xam ne gëm nga waaw di dox diggante nit ñeeg sa yoon kon nag rabbana ay eh, suñu borom itmis ala amwalihim raayal seen alal yi mooy dindil barke ba ca ne la ngeen ci defaloon la taxoon muy dox ñu ciy nekkandi tuus loolu la dindi ko effacé ko far ko washdud ala qulubihim ta nga taral seen xol yi waaw waaw fala yu'minu ndax ñii kat duñu gëm a ah hatta yarawul azab ba ni nga xam ne ci lañuy gis mbugal mu tar mi nga di képp koo xamante ne ni ñoom la mel dam ko ñaane qala qad ujibat da'watukuma suñu boroom na kat dëgg-dëgg ujibat nangu nañu daawatukumaa seen ñaar ñaar seen seen ñaan yéen ñaar muy Seydina Muusa ak Seydina Haarun ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam fastaqima kon coow wooral leen wala tattima wala tattami'an ni te ngal la bu leen topp sabila alladhina la bi nag tege ñi nga xam ne ba noonu ci ma nga xam ne loolu lañ jàppoon li ñuy gën mooy yàlla mbir yi gën baax ndekete yoo yooyu yëpp borom bi moo leen di jay kon nag yow miy déglu man miy wax ak keneen ak keneen na nañu xam ne tooñaange bu ñu nekkee ci tooñaange di tooñ nit ñi hein lëkkaale mag suñu bunt bii boroom bi xaraamal na ko te nag bàyyi gum ñu bàyyi ñu koy defandi mooy rëccuñu waaw de façon dina am euh, guddi nga nekk guddi nga nekk de bëccëg dina ñëw na la leer ne bëccëg gi dina xar te bu xaree di am problème waaw kon nag inna allah dëgg-dëgg borom bi yum lii lil zolim day yéexe moo tax borom bi day yéexe mais du ñàkk bàyyi xel du ñàkk bàyyi euh, jox yitte la waaja di def waaw nekkul ne borom bi euh, faalewul affaire yi yoonam naw ci déedéet la ta'xuduhu sinatun wala nawm waaw moom du ko jàpp te du ko jàpp mukk si natul ngëmnentu wala naw mu du jaagante na ay nelaw kon nag day yéexe li zalimi tooñkat bi ba fa ida axadahu bu nee ko ciix ba jàpp ko lam yuflitu waa ji du rëcc du ko rëccal buggal ma koy teg ñoo tax boroom xam-xam ni ne kii surtout kii mooy yéeféer bi waaw az-zalim mooy bokkaalekat bu mag bi waaye képp kuy tooñ ku ne yaa ngi ci suufu biir léegi nag borom bi nag après ci machine am lay nekk bu la jamono ju ko neex tegi ko wala sax bu jàpp ne dina la ko teg bu amul leneen loo xam ne jaar na fi lu tax mu daal di la koy jéggal waaw wala mu teg la ko ba jamono mu teggil la ko sinon lii mooy li général bi boroom bi moom gis nga bu jàppee day day yéexe tooñkat bi waaw banim naan ko ciix daal di koy jàpp ah du ko du ko du ko du ko du ko du ko ah du ko rëcc waaw mu uh, istishhade waxam ji yonent bi saa saa waxu alquran loolu dañ ciy jàng ne dafa euh, ki nga xam ne mooy wax ci diine war na ay waxam mu koy mën a delloo ci alquran mi nga xam ne yonent bi saa saa mi nga xam ne kaana xuluquhu alquran alquran moo doon li nga xamante ne nii moo doon ay jikkoom moo doon léppam moo doon doxalinam lool moo tax lenn ci boroom xam-xam ni naan moo doon alquran bi doon dox voilà moom yonent bi saa salaam kon jàngalekat bi war na ay waxam mu koy delloo li nga xam ne mooy alquran. comme nii yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di kon nag mu ngi noonu le kon insha allahu taala ci kaw noonu kon jeexal nañu li nga xamante ne nii mooy eh, lii ni laaye bi eh, hadis bi hadis deux cent sept bii li nga insha allah ni dugg ci hadis sayna Mu'aaz ibn Jabal biñ la doon juñu fan yee